loolu amoo ci droit dañ lay yow bu ko yow manoo ko def autorité yu koy def kon nag euh, wallahu taala alam kon loolu daal moo jëm ci masalatul xawaar yi ci gàttal ah